wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ba léegi fi nga xamante ne mooy xajjatul wadaa ñu ngi woon xajjatul wadaa di xajjatu rasulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa naxnu wa maa bi arafa ñu ngi woon Arafat ba léegi ma rasulillahi sallallahu alayhi wa daanaka gisoon nañu xew-xew ya fa amoon muy li nga xam ne moo jëmoon ci koor gi waxaatoon nañ ci tuuti ñàkk koor gi ñàkk woor gi lil waaqifi bi arafa pour ki nga xamante ne moo nekk arafa waaye gisoon nañu tamit li nga xamante ne nii mooy wàccuk verset boobale ci suuratul maida benn parti ci troisième verse bi fi nga xamante ne moom la suñu boroom di wax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina bi nga xamante ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne suñu boroom ne al yawma tey akmaltu lakum diinakum ci laa leen matale seen diine wa atmamtu alaykum ni'mati ma mottali leen ci sama xéewal waaye wa raditu lakumul islaama diina ma daldi leen tànnal te mooy li nga xam ne moom laa gërëm pour yéen muy al islaam al islaam diinan mu nekk seen diine loolu it gisoon nañ ko walillaahi alxamdu wal minna waaye gisoon nañu ci jataay bi weesu li xew-xew yiñ mujj woon gis këne li nga xamante ne nii mooy xadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma bi ñu nettali waa ji nga xam ne dafa jóge min raaxilate dafa jóge ci kaw waruwaayam daanu loos wi damm mu génn àddina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne igsiluhu bi maa wa sidr wa kaffinuuhu fi thawbayhi wala tumissuuhu tiiban wala tuxannituuhu wala tuxammiru wajhahu ra'sahu wala wajhahu fa innahu yub'athu yawmal qiyaamati mulabbiyan yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi bi kooku génnee àddina mu ne woon buleen leen ko irsiluhu na ngeen ko sang bimaa'in wa sidr ci ndox ak li nga xam ne mooy euh, xob yi diim xobu cèdre ah wala wala tumisuhu wala tamassu wala tamisu wama wala tu tamas wala tuxannitu wala wala tuxannitu te bu leen ko defal li nga xam ne mooy yoo xam ne day am parfum wala tumisuhu tiiban te bu leen ko laalal li nga xam ne mooy ak tiib wala tuxammiru ra'sa bu leen muur <coughs> bopp bi waaye it bu leen muur li ngeen xamante ne ni mooy xar kanam gi fa innahu ndax waa jii de génn àddina fii yub'asu dees na ko dekkal yawmal qiyaamati bésu mula mulabbiya xaalam nekk mbiram nekk koo xam ne day dafay talbiya waaw dafay dafay talbiya ci beneen bi mu labbidaa mu labbiyan mu labbidaa waaw mu labbiyan mu labbidaa fekk karaw gi mooy ñu ko boolee takk ko noonu lay dekkee ah loolu mooy li nga xam ne mooy liñ mujj woon gis ci Arafat moom lañ mujj woon gis bi ardi Arafatin ñu waroon a continuer tey walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ ne jeexal nañu Arafat ci noonu te comme ni nga xam ne noonu la ko ci ñu xadiisu al imaamu Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu bi nga xam ne qad rawaahu al Muslim muy xadiis bu gudd boobu nga xamante ne nii ak solom jéggi na dayoo te gis nga boobu ba léegi ci lañu ne woon ci lañ gise woon xutba bi bi batni urana ak yooyu yépp dañuy delluwaat ci xadiis boobale mooy xadiisu mawlaana jaabir ibn abdillah bi nga xam ne qad rawaahu al imaamu muslim mu ne xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba muy abu bakr ibn abi shaybata radiyallahu taala an iljami wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq ibn ibrahim jamian muy alxandaliyu raxmatullah alayhi jamian mbooleem seen ñoom ñépp ñoom ñépp an xaatimin ñu jële ci xaatim mu ne qaala abu bakr sama sëriñ bi nga xam ne mooy abu bakr ibn abi shayba moom lii la wax dane sama sëriñ bi nga xam ne mooy abu bakr ibn abi shayba dane xaddatana xaatim ibn ismail almadani dane nettali nañu xaatim ibn ismail almadaniyu raxmatullaahi aley an jaafar ibn muhammadin mu jële ci al imaamu jaafar as-saadiq di doomi muhammad al baaqir an abiihi mu jële ci baayam di seydina muhammadul baaqir sibt rasuulillaahi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi wa radiyallaahu ta'aala anhum ajma'iin annahu qaala mu ne daxalnaa ala jaabir ibn abdillah mu ne dugg nañ ci ki nga xam ne mooy sayyidunaa jaabir di doomi abdillah radiyallahu anhu loolu xadis boobale al imaamu jaabir radiyallahu anhu di continuer ak ñun fi nga xam ne moo ci tegu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi arafa ñëw fa ginnaaw bi mu boolee tisbaar ak tàkkusaan bi batni urana taxaw foo fële au si pied au pied de du mont bi ñu tuddee jabalu raxma léegi mu ne fanam yazal dañul ne foo fële waaqifan taxaw mooy nekk ci kaw géléemam moom aleyhi salaatu wassalaam xatta garabati shams ba ni nga xam ne ci la jant bi di sowe di dugge wa dahabati sufratu qalila mboq mboq yi dem tuuti xiina raabal qurs bi nga xam ne disque wu disque wu jant bi ci la demee complètement mooy jant bi mel ni benn benn bal noonu mu dem ba kenn gisatu ko mu leer ne mbir yi dem na jant bi sona fa ardafa usaamata xalfa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi supporter daldi teg seydina usaama ibn zeyd alxibbu ibnu alxibbi xalfahu ci ginnaawam mooy mu daldi koy teg ci ginnaaw war waay wi mu waroon muy alqaswa waaw maa a'zamahu min manqaba la wa huwa min manaaqibihi ridwaanullahi alayhi wa an abiihi moom seydina Usaama ni nit ñi bari bari bari bari moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jël teg ko ci kaw war waayam te gisoon nañ keroo moom mu ne gis man yonent ma lay saa saa nekk nañu Arafa te lool waxoon nañ la loolu bi muy xew mooy bi timis gi waaju jot mu ne ma nekk ci kaw waruwaay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ñaan yëkkati loxoom yoraale li nga xam ne mooy laxaabu fas gi géléem gi mu waroon bi nga xam ne ci lay wadd mu taawu koog beneen loxoom benn loxo bi moom mu ngi ko téye mu ngi ko yëkkati ba léegi waaw ba pare moom alayhi salaatu wassalaam daldi koy fabaat continuer di ñaan loolu seydina Usaama ibn Zayd mu radiyallahu moo ñu ko nettali woon fekk moom mu ngi ci kaw waruwaay wi wa ardafa Usaama mu daldi di supporter mooy mu teg Seydina Usaama ibn Zayd ci ginnaawam moom salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waaw wa mooy mu daldi di jañu dem rasuulullah sallallahu alayhi wa waqad shanaqa lil qaswaa'i zimaam xatta inna ra'saha la yusiibu mawrika raxle mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jóge Arafaat ilaa ayna yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallama ana fan lañ jëm yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne nañ xaar ba ci xoolal ñu xool ba ci kanam ni xew kon mu supporté Seydina Usaama dem waqad shanaqa lil qaswa izimam mooy al qaswa muy gëléem gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dafa xëcc mooy euh, euh, laxaab gi da koo xëcc bu baax pour mu bañ a gaaw waaw mooy comme nit boo yéegee ci fas ñi ñi ñi mas a yéeg fas dawalkatu fas yi wala ñi nga xam ne am nañ expérience boobu moo xam charrette lañ ko takk wala ñu war ko wala géléem wala yooyu wala mbaam dinañ xam lii may wax ñi ko jot kii wi xam na bu ñu gisee loolu dinañ ko xam mooy boo yéegee ci fas woo xam ne dafa màmm par exemple wala nga bañ mu daw bu baax ah, nga bañ mu rëppëtal nga bañ mu gaaw li noonu ngay def bi nag nga xam ne danga nga koy xëcc téye kii bi laxaab gi ko bu baax mooy yow yaa ci kawam mais buum yi nga xam ne ñoom lañ takk ci laxaab gi nga xam ne moom nga koy conduire nga téye ko bu baax ah loolu noonu nga xam ne danga koy seere danga koy seere seere ba moom du mën a gaaw lool la lool mooy shanaq waaw mooy mu xatal ko téye ko ba moom du mën a du mën a du mën a bif daldi gaaw walla muy gaaw loole la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def moom la naan waqad shanaqa lil qaswa'i az-zimam waaw mu ne xat xattaa noonu la ko def ba xattaa inna rasaha ba ni nga xam ne bopp gëléem gi muy alqaswa layu ah, la bu tuutee des mu laaj la mawrika raxle mooy teg gi nga xam ne moom la toog xam nga gëléem li nga gëléem ak boos bi ak ni ngay def mooy am na nit koo xam ne fi ngay toog juste avant baat bi mooy nit man na toog foofu ñu toog noonu mu ne même teg gi mu teg noonu pour toog daanaka bopp bi da ni mu ko ni mu ni mu ko najee ngir mu bañ a gaaw tuutee des daanaka mu ngi doon laal li nga xamante ne mooy azima mu ngi laal teg tegam gi bopp bi mooy ci ginnaaw bopp bi bu ko xëccee naj ko du mën a avancer noonu avance bu gaaw waaw mooy fiy nekk ci kanam wa yaqulu bi yadihi ayyuha an-nas as-sakinata sakina bi muy dem nag kon ñu ngi ci fan lañ nekk ni ñu ngi étape min min Muzdalifa min min Arafa ila Muzdalifa ila Jam'a ñu ngi jëm Jam'a ñu ngi jëm Muzdalifa waaw kon guddi lañ fay dem après bu timis gi leeree ne wat euh, timis gi àgg euh, dugg na wa yaqulu bi yadihi al-yumna yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ak loxoom mooy mu ngi tàllal loxoom di wax ak nit ñi di leen di leen di leen def signe loolu mooy qaala bi yadihi wax na ak loxoom mooy dafa def signe def nii hmm? naan ay naas as-sakinata as-sakina mooy di leen def nii ak loxoom mooy ndànk ndànk comme rek bu nit boo gisee nit di gaawantu nga gis ko muy ñëw nga yëkkati sa loxo di ko def nii di ko yëngal di ko wàcce ci suuf di ko ngir mu ne ko dalal defal ndànk ndànk ndànk waaw ayyuhan naas eeyeen nit ñi as-sakinata as mooy dal leen dal leen def leen ndànk def leen ndànk kullama ataa xablan min alxibaali arxaa lahaa qalilan xatta tas'ada xatta nee na noonu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam continuer noonu la continuer moom aleyhi salaatu wasalaam ba saabu bu agsee ab tund ab tall boo xamante ne ci xeer la ko ni ñu ko waxe woon mooy tund wu rëy saa buñ ci àggee nga xam ne foofu lañu war a jaar ndax mënuñoo jaar feneen fudul fii arxalaha qalilan mu daldi yolomal nag bi mu najoon laxaat gi ak buum yi kon yeew mu mu yolomal ko tuuti ngir mu mën a yéeg mën a gën a gi ah tuuti tuuti nag arxalaha qalila mu yolomal ko tuuti ngir mu mën a gën a avancer hatta tas'ada bi ni gëléem gi yéege ca kaw foofule waaw mu ne noonu la def xatta atal Muzdalifa ba ni muy agsee fi nga xam ne mooy Muzdalifa léegi nañu pause lii mooy riwaaya al imaamu Jaabir wa huwa fi saxiix imaamu Muslim sunanu imaam Abu Daawud texte tiis mooy nii ko al imaam muslim indee noonu la al imaam al abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi moom itam nii la ko indee waaw al imaamu abu daawud nii la ko indee moom itam waaw léegi ñu ñëwaat ci yeneeni riwaay yoo xam ne yu wuteeg saxe eh, yii nii pour gën a leeral côté bii ñu nekk ngir gën a leeral côté bii ñu nekk ah al imaamul Buxaari yu raxmatullaahi alayhi dafa solo na ko noonu al imaamu Muslim kon mu muttafaqun alayhi la luy wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jógee nii euh, euh, euh, Arafat di dem Muzdalifa nekkul comme li hadis bi wax nii que da ngay jàpp si seen biir que ne noonu rek la demee mooy dafa ñëw rek commencé jóge foofu ba fële mu dox ba foofu mu àgg fi nga xam ne mooy Muzdalifa mu après la ca tegu dinañ ci ñëw ci kanam waaye. lii wane loolu mooy kon xadiis biñ la wax ne la al muslim mooy mu ngi ci saxiixay ni na ko noonu qad rawaahu asxaabu sunan illa tirmidi ba des al imaamu rahmatullah aleyhi moo ko solowul na ko noon al imaamu ci saxiix muslim mooy bunt bi suraax yi def ci kitaabul xajji al ifaadatu min arafatin ila al foofu noonu la mbir mi nekk muy baabun al ifaadatu min arafatin ila al muzdalifa al imaamu muslim mu ne wa xaddatana isxaaq ibnu ibrahim mu wa xaddatana te nettali nañu isxaaq ibnu ibrahim mooy alxandaliyu ibnu rahawiya raxmatullahi aley qaala mu ne axbaranaa yaxya muy Yahya ibn Adam ibn Sulaymaan al-Qurashiyu al-Umawiyu mawlaahum Abu Zakariya rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne haddasanaa Zuhayrun Abu Xaysama voilà mu ne nettali nañu Zuhayr di Abu Xaysama pour nga jaawale ko keneen muy Zuhayr ibn Muawiya muy Abu Xaysama voilà pour nga bañ koo jaawaleeg ñoom Zuhayr ibn Harb ak ñeneen déedéet. Zuhayr ibn Muawiya Abu Xaysama rahmatullahi alayhi ah, mu ne moom moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Ibrahim ibn Uqba muy Ibrahim ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Asadiyu rahmatullahi alayhi moom mu ne axbarani Kuraybun mu ne Kurayb moom mu nettali muy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi mawlaahu ah muy mawla Abdullahi ibn Abbas muy Abu Rishdin rahmatullahi alayhi annahu sa'ala Usaama ibn Zayd dafa laaj Usaama ibn Zayd mu ne moom dafa laaj Kurayb Seydina Usaama ibn Zayd lool mooy càllale imaam Muslim indi na ko ci kii yu bari imaamul Buxaari dane haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf ah qaala axbaranaa Maalikun an Muusaa ibn Uqbata an Kuraybin an Usaamata radiyallaahu ta'aala ibn Zaydin radiyallaahu anhumaa annahu sami'ahu yaquul mu ne dégg na Seyd moom kon imaamul Buxaari dane haddathana Abdullah ibn Yusuf moom ñu nettali mu ne axbarana nettali nañu Maalikun Maalik an Muusaa ibn Uqba mu jële ci al imaam Muusaa ibn Uqba an Kurayb mu jële ci Kurayb an Usaamata mu jële ci Seydina Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu anil jamii' annahu kaana moom Kurayb de dégg na muy wax yaquulu mu na waaw léegi buñ ñëwaatee ci riwaaya imaamu muslim mu ne Kurayb bu nee na damaa laaj man de damaa laaj am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dane daa am benn waay moo laaj Seydina Usaama radiyallahu anhu ne ne ko mais fii ci riwaa imaam muslim bii nii am na ci yeneen riwaa yoo xam ne danay daam ku ko laaj fekk maan maa ci wetam waaye fii day wane ne kon moom mii mooy ki nga xam ne moo laaj muy Kurayb moom seydinaa Usaama radiyallahu anhu mu ne Kurayb ne dégg naa Usaama ibn Zayd yaquulu mu naan dafaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alayhi salaam di jóge fi nga xamante ne mooy Muzdalifa noo jóge na Arafat di dem ilal Muzdalifa ah dafaa rasulullah alayhi wa sallama min Arafata jóge na Arafa hatta idha kaana bi shi'b ba ni muy ñëwee ci xur wi nazal mu daal di wàcc. muy xur woo xam ne dafa nekk entre Arafat ak Muzdalifa ba mu wàccee fa baala mu daldi tuur ndox thumma tawaddaa ginnaaw gi mu jàpp walam yusbiril wudu waaye nag jàppul njàpp goo xam ne comme matalu ko comme ni nga xam ne noonu la doon matale njàppam ci aada moo tax ex lii nii xadiis bii moo tax mu indi quelque wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim eh, ne est-ce que kon lii njàpp gii nii fa lam yusbigh al wudu matalul njàppam loolu moom li muy tekki ana loolu day wane ne boo kon yonent sallallahu alayhi wa sallam njàpp gi ngi muy wax est kon du raxas rek li ñu xam mooy ci raxa euh, mooy euh, jàngu walla raxasu wala boog mooy al wudu ash-shar'i ba lool moo tax boroom xam-xam yi loolu indi ak wuute ci ñoom waaye li gën a dëgër mooy ne njàpp gi njàpp la goo xam ne mooy njàpp shar'i la waaw njàpp shar'i la moo tax al imaam al qurtubi mu ne ux ixtalafa shuraahu fi qawle walam yusbigh al wudu hal al muraadu bihi iqtasara bihi ala ba'd al a'daa fa yakunu wudu'an lughawiyan aw iqtasara ala ba'd al-'adad fa yakuna wudu'an shar'iyyan wa kilahuma mu ne mu wax liñ wax rek ne boroom suraax yi ñi nga xam ne ñooy shara katu xadiis yi daal dinañuy wute ci expression bi est-ce que loolu mooy jàngu lañ ci jublu wala mooy njàpp ngi nga xam ne moom lañ xam ci sharia mu ne waaye ñaar yépp da koy yenu mu ne lakin ya'dudu min man qaala bi thani qawluhu fi riwaayati al-uxra wudu'an xafiifa ci beneen riwaaya boo xam ne balee mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne mu jàpp njàpp goo xam ne gu woyof la waaw léegi bi mu jàppee loolu boo am na yeneen wax yoo xam ne ñeneen ñi daal di dëgëral ne non non jàngu ci jublu waaw comme li al imaam ibn Battal naan loolu it ku wax loolu day loolu it niru na lu dëgër waaye insha allah wudu gi mooy li nga xam ne mooy al wudu shar'i waaw léegi bi mu defee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam kon mu wàcc tuur ndox daal di jàpp walam yusbiril wudu mooy matalu ko soit dafa jàpp jàpp benn benn mooy def ko ñett ñett comme ni nga xam ne noonu la ko ginoon di matale ah waaye wala mu jàpp ci yenn yenn yi nga xamante ne nii mooy adaul kii euh, yi nga xam ne ñoom lañuy ñoom rek la def mais def leen ci loo xam ne jàpp gu woyof ah jàpp-jàpp gu woyof comme jàpp gi nga xam ne euh, moom la jàngale alayhi salaatu salaam yi nga xam mooy jàpp gu woyof gi Mawlaana Ibn Abbaas doon wax radiyallahu ak Seydina Ali surtout Seydina Ali radiyallahu anhu mën na nekk loolu eh, te njàpp googu mu jàpp ngir ànd ak tahaara waaw même bu dee ne parce que njàpp yu yenn njàpp njàpp gu woyof yenn njàpp yi mooy nit ki du ci mën a jullee waaw mooy njàpp goo xam ne benn benn tànk ci nga ci nga ci nga raxas sa xar kanam say loxo masaa ci sa bopp ak sa tànk loolu xam nga mënoo ci julli mënoo ci julli mënoo ci def li nga xamante ne nii mooy dafa aajowu ku yor njàpp ngir nga def ko waaw comme kuy tëddi nga def njàpp gu mel noonu mooy njàpp gu woyof goo gële mais liy wane ne sax loolu lool lay gën a niru mooy ne yonent ma lay saar saam ci bu àggee day jàpp day jàppaat waaw day jàppaat même bu dee ñeenee nañ non non jàpp kii la woon mais. sauf que jàppaat gi mooy amaana euh, njàppam dafa dafa war a jàppaat après ndax daa am lu lu loo xam ne moo toj njàpp gi moo tax loolu c'est possible mais li muy gën a niru mooy ne mbir mi njàpp la goo xamante ne ni njàpp gu woyof la woon goo xam ne dina may nit ki nekk ci taxaara liñ naan comme la nga mu defoon ba nga waaj di nuyu fekk mu doon tuur ndox wuy wuyu ko bu bàyyi ba pare mu mu mu laal mur bi daal di Euh, tiim tiim bu gaaw ne mu daldi tiim boog ci miir bi après daldi fay waaji ne parce que man bugguma woon di tudd yàlla ala ghayri tahaara waaw waaw parce que salaamu buur yàlla mi nga xam ne mooy jàmm aleykum yal na wasalaamu aleykum yal na nekk ci yéen ànd ak yéen hmm? bugguma woon di tudd buur yàlla subhaanahu wa te yoruma woon njàpp loolu dañ ci xam ne te nekkuma woon ci tahaara këne lii mooy li nga xamante ni incha allah mooy li gën a dëgër këne njàpp gu woyof la woon comme ni mu ko waxee nii walam yusbirul wudu du du jàngu de du jàngu nee na fa qultu lahu Seyna Usaama comme que moom la supporté woon ci ginnaawam gis nga lii ni mu yokkee ci xadiis Seyna Jaabir bi xam nga lii waxul ne dafa wàcc fenn hein nee na man Usaama ma ne ko yonent bi alayhi salaam bi mu jàppee ba pare ma ne ko mais as yaa rasuulallah as julli nag qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma as-salaatu amaamak ne ma julli de julli yi ngay laaj mu ngi sa kanam moo julli du léegi ndax timis julli wuñ duñ ko julli fii waaw duñu ko julli fii ñu ngi ko war a julli ci kanam muy Muzdalifa fa rakiba mu war fa lamma jaa al Muzdalifata nazala fa tawaddaa fa asbagha al wudu gis nga summa uqimat as-salaa fa salla almagriba summa anaaxa kullu insaanin baciirahu fi manzilihi summa uqiimat al-cishaa fa sallaahaa wa lam yusalli baynahumaa shay'an. waaw mu ne bi ma nee as-salaatu amaamak man Usaama ma ne ko ah Yonent bi alayhi salaatu salaam ah julli nag ah mu ne ko as-salaatu amaamak julli gi ngay laaj mu ngi sa kanam. waaw loolu mooy nit ki même boo àndee boroom xam-xam bi sëriñ bi des fois nga gis ne lii nii farata guñ war a def jot na nga gis ne defu ko mooy nga fàttale ko ngir mu leeral la lan moo tax soit bu doon da ko fàtte bu doon da ko fàtte mu man koo def walla bu dee ne fàttewu ko waaye mooy man mooy mais duñu ko def léegi mu leeral la waaw mu leeral la ana lan moo tax defu ko bu ko defee nga jële ci xam-xam waaw loolu lu am solo la moo tax mu ne as-salaatu ama mu ne ko ya rasulallah as-salaa yonent bi aley salaam as-salaa julli nag mu ne ko as-salaatu yonent bi aley salaam leeral ko ne ko na nga woon dëgg la de yaa Usaama comme si dana ko dëgg la de yaa Usaama mooy julli dañ koy def ndax suñu borom moo ne inna salaata kaanat ala almu'minina kitaaban mawquuta julli dafa nekk ngir ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi loo xam ne dañ koo utal waxtu woo xam ne ca lañ ko war a def te timis moo ñu jàngal ne nii lañ koy defe mooy ida garabati shams loolu nag am na mooy jant bi dugg na ñëw na ba fii mu mu mu wàcc tuur ndox daal di jàpp jàpp gu woyof mu ne ko as-salaat julli mu ne ko asalaatu amaamak yonent bi alayhi salaatu salaam leeral ko ne ko julli mu ngi sa kanam mooy ne dëgg la ka annahu qaala lahu mu ngi mel ni danga ko dëgg la waaye nag julli tey fii di ci ci laylatu jam'in kenn du ko def fii muy guddi Muzdalifa kenn du ko defe ci Arafat kenn du ko defe ci yoonu Arafat waaye fañ koy defe mooy Muzdalifa waaw loolu nag mooy li nga xam ne mooy loolu la ah xoola te xadis mel ni Seydina al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi indi ci buntu bi mu def baabu sayri idaa dafa'a min Arafa ah. mu ne baabu buntu as-sayri dox idaa dafa'a bu ñu jañee jóge min Arafa jóge Arafa war a dem fi nga xam ne mooy Muzdalifa ñu ngi ci guddik Arafat di dem fi nga xam ne mooy Muzdalifa mooy guddik jama mooy Arafat jant bi dugg na ba yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi dem al imaamul Buxaari foofu mu ne xaddathana Abdullah ibn Yuusuf mu ne xaddathana nettali nañu Abdallah ibn Yuusuf mu ne ki ñu nettali mooy abdallah ibn yuusuf qaala mu ne axbaranaa nañu maalikun muy al imaamu maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu wa arda abdullah ibn yusuf mooy kan abdullah ibn yusuf at-tinnisi abu muhammad al-kula'i ad-dimashqi al-misri abu muhammad ah moom moo jële kon ci al imaamu Malik imaamu Malik xam nañ ko mooy imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ah Abu Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu imaamu daaril hijrati an Hisham mu jële ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Mundhir rahmatullahi alayhi al-Qurashi al-Madani rahmatullahi alayhi sëriñ ñoom imaamu Maalik la gis nga moo ko jële ci moom an abiihi mu jële ci baayam waxoon nañ bi ñuy wax sànk Urwa duggalaan nañ mu Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi ah kon duggalaan nañ ko hmm? annahu qaala Seydina Urwa dane su'ila Usaamatu wa ana jaalis mu ne dañoo laaj Seydina Usaama ibn Zayd wa ana taman Urwa jaalisun maa ngi toog ci wetam waaw moo tax ci al imaam an-Nasaa'i mu wa ana jaalisun maa mu al imaamu Maalik ba léegi naka noon ci riwaay imaamu muslim mu ne su'ila usaamatu wa ana shaahidun ah mu ne laaj nan usaamata man maa ngi toog maa ngi fekk am na boo xam ne da ne su'ila usaama wa ana jaalis ma'a comme niñ ko waxe léegi moom seydina urwat ibn zubayr radiyallahu dafa am ku ko laaj ne ko kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa fi hajjati alwadaa'i hiina dafa'a waaw dafa am ku ñëw ne Seydina Usaama radiyallahu anhu mais naka la yonent bi sallallahu alayhi doxe fi hajjati alwadaa'i mooy hajjatul wadaa ba mu jógee Arafaat di dem Muzdalifa ana naka la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam defe Allahu akbar gis nga saraf yi gis nga saraf yi ni ñu xëre di laaj ci ahwaalu rasulillah ci état bu salaam ci léppam lépp lépp ana naka la ko defe shahidtu Amr ibn Abil Hasan xam nga ko doon laaj ñëw taxaw kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa wala kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktubaat ah yi lañ doon laaja te loolu waxoon nañu ko mais yàgg na yàgg na yàgg na gis nga ñoom buñ newek sëriñ si boroom xam-xam yi dañuy profité yaa la xasaara nga nekk ku boroom xam-xam ba jóge fa amu leen dara lu ngeen waxtaane lu dul naka mbay meek waaw temps yi de suñu tool yi xam nga rek waaw suñu commerce bi de temps yi bi neexul waaye temps yi xam nga taw bi moo tax yii moom temps yi euh, nga nekk fa ngeen nekk fa quatre heures de temps ma ne waxuma la kat waaye dix minutes rek ngeen nekk woon loolu rek loolu mooy yow yow ñàkk nga profitoo leen waaw profitoo leen waaye wax naa la sëriñu wolof léegi kenn du ko laaj parce que dañuy jàpp ne boo ko laajee yow da ngaa bëgg a sëñ bi da bëgg a tester ndax xam na te lu tester c'est normal bu dee boroom xam-xam mënatuñu koo xam ne bon loolu ci yoon parce que tout le problème est là li nga xam ne buñ ko masoon a tudd rek ñu xam ne mat na ko ay sëriñ yi mooy léegi da te obligé. di leeral que man bu mat sëriñ laa wax ak yu mel noonu xam nga yooyu yëpp ay coono la waaye tamit foog mu am ci <laughs> waaw parce que affaire yi àddina bi moo moo moo soppeeku waaw da ngay gis ndajey sëriñ si dara daanaka daanaka nekkoon ak benn xale sax léeg-léeg mooy ëpp njariñ nekk ak nekk ak yenn sëriñ si ñu ñu naan sëriñ pas exactement sëriñ dëgg waaw. boo moyewul sax jëw ngeen dugg ci waaw ngeen nekk ci jëw jàpp ne yéen a ngi def lu baax parce que comme sëriñ bi fi ne mooy baax na déedéet sëriñ bi ne fekk mu bañ fee ne taxul ba jëw di baax déedéet nan lay baaxee la jëw nan lay baaxee la jëw déedéet déedéet du baax mais dañ doon laaj gis nga salaf yi xam nga ñëw naan yonent bi alayhi salaam nan la doon jàppe leer na la koy jàpp ta ta ta kat <laughs> ah, ay gonee nga fa woon de waaw <laughs> Amr ibn Yahya al-Mazini rahmatullah alayhi fekke waaw naka la yonent bi alayhi salaam doon jàppe fii mu ne ñun ñépp daanaka xalaatuñu benn yoon ñu nekk ci jataay boo xam ne bu bari nit paa boo xam ne mag la ba ami doom ànd ak i doomam ñëw ñu toog mu naan man de damaa amoon laaj damaa bëggoon a xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu muy jàpp premièrement nit ñi dañ koy xoolaat ya mi pa bi ndeke man di jàpp <laughs> lii nag lii nag vraiment ruslu na ko waa mag mu toll nii manu la jàpp alors que kan moo la ne manu jàpp yow imagine nga moos pa boobu manu la jàpp manu woon a jàpp mais l'essentiel nekkul ci man a jàpp gese mooy naka la ko yonent bi alayhi salaam doon defe man ma defe ko noo nele ndax moom lañ ñu royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana waaw ndax nekk na pour yéen yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uswatun royukaay hasana bu baax a baax a baax moom lañ ñu royloo royloowu keneen moo tax salaf yi noonu law gis nga ni ñu xëre woon ci lépp ci ay yëngoom ay dalam nan la doon defe xoolal al imaamu ahmad li mu wax subhaanallah mais ñii dañuy génn l'entendement humain mooy niñ doon xalaatee niñ doon doxale dañ naan mais mais mais mais xam nga moom laa ne tey ko def ñu ne waa ji c'est un fou waa ji nag eh, kii dafa ëppal kii hmm? xaal xaal xaal bittiix mu ne moom du ko lekk parce que xamul naka la ko yonent bi sallallahu alayhi wa doon lekk naka naka mooy bu doon bu doon lekk xaal saa fan lay fan lay commencer ak nan la koy lekke ban manière la ko doon lekk moom yore saa xamu ko imaam Ahmad leer xaal doy na ko waa baax na jërë ngeen jëf waaw yéen xaal moom baax na parce que manuma koo lekk parce que xaw ma xaw ma yore saa salaam nan la ko doon lekke xam nga loo ku ko wax léegi dañ naan waa ji nag yóbbu leen ko hôpital Vinatier ah wala psychiatrique de Mbala ah, parce que nag ce gars yi kii dof na waaw daanaka léegi moom buñ la dof nga mooy àggoo mooy mooy de vraiment defagoo fi dara parce que nit ñi ñoom <laughs> li bëgg la mooy liy tendance lañ bëgg ñépp di mel waaye salaf yi ñoom nii lañ meloon waaw naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw naka la jógee Arafat dem mooy naka la ko defee man waxoo xam nga loolu man nga ne noonu ah, gars yi attendez ça c'est simple lii du laaj. waaye yow jóge na Arafat li Seydina Jaabir wax mais leer na hadith Seydina Jaabir bi nga njëkk a tudd xam nga ñun bu doon ñun ñun ñi nga xam ne les surface man mooy ci surface yi rek la ñuy yem ci li feeñ nii rek lu gaaw bon mooy li njëkk a jot lañuy ñuy doyloo vraiment te lool sax du ko xóotal dara ah. naa ne baax na nee na daal après timis la mu jóge Arafat dem fee Kantaa naka la ko doon demee dem Muzdalifa mais loolu jar ko quoi kayfa waaye su'ila Usaama wa ana jaalis Seydina Urwa mi koy nettali mbir mi dafa am solo ci moom moo tax mu jàpp ko ba di ko nettali doom ji Allahu akbar ne ko man toog naa ak Usaama moom saxaaba la man duma saxaaba moom moo fekkee tam moom la yonent saa salaam tegoon ci gëléem bi mu toog moo toogoon ak moom yonent saa salaam toog ci kanam bu nekk ci gannaaw laaj nañ ko fekk man Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu ma toog ma dégg am ku ko laaj ne ko naka la kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasiiru fi hajjatil wadaa hiina dafa mooy naka la ko defee wax ma léegi est-ce dafa rëppatal gaaw bu gaaw walla ndànk wala naka la def walla boog dafa dafa ndànk comme li xam nga imaam Seydina Jaabir xadiisam bi li muy wane ci biti mooy kon dafa ndànk ba ba à dafa ndànku ba à la tamit lu mel noonu seydna abdullah ibnu abbas radiyallahu daal dina koy nettali jële ko ci seydna usaama ne famaa ra'aytu naaqatahu raafi'atan yadahaa hattaa ataa jam'an ha al imaamu ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu mu jële ci seydna usaama ibnu zayd radiyallahu anhum mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ardafa dafa supporté sayyidina Usaama ci ginnaaw géléen xiina afaada min arafa ba nga xam ne ci la jógee arafa di dem muzdalifa wa qaala mu ngi naan yaa ayyuhan naas aleykum bis sakiina fa innal birra laysa bil ijaaf qaala famaa ra'aytu naaqatahu sallallahu alayhi wa sallam raafi'atan yadahaa hattaa ataa jam'an taala alimaamu Abu Daawuud ah daal dina koy solo rahmatullahi alayhi naka noonu alimaamu al-Buxaari waaye foofu Mawlaana Ibn Abbaas tudd fa Seydina Usaama ibn Zayd ah te imaamu muslim solo na lu mel noon dim naan fama zaala yasiiru ala haynati ala haynatihi hatta ata jam'an waaw loolu mooy euh, kene dane yonent bi aleyhi salaatu salaam mawlaana ibnu abbaas di jële ci ma euh, seydina usaama radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne ya mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ko supporté ñuy jóge eh, Muzdalifa non non Arafat di dem Muzdalifa mu ngi naan yaa ayyuhan naas aleykum bis sakina mooy ci imaamu Muslim wan nañu ni mu ko doon defee da leen doon def signe ba pare am na tamit lu ci teg fa innal birra laysa bil ijaaf mooy ak mbaax nekkul ci rëppatal ak gaawantu dinañ gis côté bu mel nii xadis bu mel nii ci ci ci léegi dinañ ko gis insha allahu taala ida wasaa wasaa al waqt insha allah hmm? wal xadiisu fi saxiixayn mais bii nii mu ne Seydina Usaama nee na gisuma naaga ak yonent bi alayhi salaam bi ma yéegoon tamu bi mu yéegoon tamu supporté ma ci mu yëkkati tànkam xattaataa jamaan ba ni muy àggee jam mooy mu gaaw la bëgg a wax waaye loolu xadiis bii nii day moo ñuy leeral que ne loolu mooy ci trajet bi li ci ëpp ndànk la doon dox ndànk ndànk waaye riwaaye bii ñu nekk nekk sax imaam muslim waaye naka noonu xad rawaahul imaamul buxaari yu moo ñuy leeralal mbir moom mele waaw moo ñuy leeral mbir moom mele mu ne Euh, moom Seydina Usaama bi ko waaji laajee lool mu ne kaana yasiiru al-anaqa fa idaa wajada fajwatan nas waaw mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa kaana nekkoon na ah yasiiru al-anaq mooy da doon dox dox boo xam ne diggante gaaw ah giddante yéex ak gaaw la mooy bu yem dox bu yem la doon ndox fa ida wajada fajwatan nas bu amee benn bu gisee ne comme que nit ñi dañoo bari woon moo taxoon mu naj gëléem bi ngir tamit mu bañ a gaaw ndax ak gaawam man na ci dal ci kaw nit ñi te bousculade mën naa am muy def noonu naj ko mu ne noonu la doon def waaw ndànk gëléem bi di teppat ndànk ndànk du lu yéex lool waaye du lu gaaw dig loolu mooy al fa ida wajada fajwa bu amee nag bu amee benn benn benn benn lu ëpp ubbeeku mooy mu gis ne fii moom yaatu na amul dara loo xam ne moo nekk ci kanamam te tamit ak wetam mooy manula du du gaañ kenn wala it mooy ak gaawam du wàññi dara kenn mu daldi nossa mu daldi gaawal tuuti loolu la Seydina Usaama wax seydina hisham ne wan nassu fawqal anaq an nassu mooy fawqal anaq mooy lu gën a gaaw dox gi ñu la waxoon sànk ah bu gisee fu xaw a yaatu rek mooy wa mooy mu tasa après mu daldi mu daldi gaaw kon noonu lañuy ñuy ne kon dox bi nii la woon yonent bi aleyhi salaam yoon bi ndànk la doon dox la gëléem bi doon dox waaye bu gisee fu yaatu mu bàyyi mu gën a gaaw tuuti waaw ah moo tax mu ne fële dañul woon di doxe noonu ba ni muy àggi jam mooy ndànk mooy li ëpp noonu loon def bu gisee fu yaatu mu daal di koy def moo tax xadiis bii nii euh, moo ñuy wan ne affaire bi kon nii la de boo jógee mu euh, kii dëkk ba Muzdalifa noo Arafat di dem Muzdalifa as-sakina alayka as-sakinata wa as-sakinatu wal waqaar waaw mooy nga def ko ci dal ak ndànk amul njëkkanteeg bousculade ak déedéet waaw déedéet déedéet kon nag bu kenn njëkkante ndànk rek dal bi nit ñi kii mu ngi naan alaykum as-sakinata as-sakina as-sakinata as-sakina am na ci benn riwaaye dane moom yonent sallallahu alayhi wasallam bim naan leen ayyuhan naas mooy al imaamul Buxaari dafa def baabu amri nabi sallallahu alayhi wasallam bis sakiinati inda al ifaadati sawt voilà baabu buntu buntu amri nabi digal digal gu yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi digal bis sakina ci dal waaw ci dal ci dal ah wal ishaarati hi ak li nga xam ne moom la euh, def signe ilayhim bis ci yat wi mu yoroon mooy di leen def di leen def signe ñu def ndànk foofu noonu mu jaar xadiis bi jaar ci seydina mawlana ibnu abbaas ah xaddatani seydina abu sa'id non man abu sa'id sa'id ibnu jubayr radiyallahu moo ko nettali jële ko ci mawlana ibnu abbaas ah imaamul buxaari mu ne xaddatana sa'id ibnu abi maryam mu ne xaddatana nettali nañu sa'id ibnu abi maryam mooy sa'id ibnu al-hakam ah ibnu muhammad ibnu saalim moom lañ gën a xam ne bi ibnu abi maryam ah abu muhammad rahmatullahi alayhi ana mu ne qaala mu ne xaddatana nettale nañ ibrahim ibnu suwayd ibrahim ibnu suwayd ibnu xayaan hmm, almisri almadani rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatani nettale nañ amr ibnu abi amr mu ne ki ñu nettali mooy amr ibnu abi amr maysara ah mawla al-Muttalib ibn Abdillah ibn Handab al-Makhzumi Abu Uthman radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne akhbarani Sa'id ibn Jubayr muy Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham ah alwaalibi rahmatullah alayhi abu muhammad ñu ne abu abdillah ah mawla ibn abbas mawla walibata alkuufi wala mu ne mooy mawla walibata alkuufi ala mu ne haddathana ibn abbas mawla ibn abbas moo ma nettali radiyallahu anhu annahu dafa radiyallahu anhu ma mu ne annahu dafa ma annabi kene dem na ànd ak yonente bi alayhi salaatu salaam yawma arafa bésub arafa fa sami'a an-nabiyya an-nabiyyu <coughs> mu dégg yonente bi alayhi salaatu salaam waraahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil fa ashaara bi sawtihi ilayhim wa qaala ayyuha nnaas alaykum bis-sakiinati fa innal birra laysa bil-iidaa' waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam <coughs> Mawlaana Ibn Abbaas moo ne man damaa ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñu jóge fi nga xamante ne mooy. ja mooy Arafat di dem jam di dem Muzdalifa hein après di nañ ñëw ci mais jam lu muy tekki lu tax Muzdalifa waxoon nañ ko waaye dinañ ci ñëwaat bu ñu àggee Muzdalifa lii ñu ngi ci yoon wi ngir xam naka la ko yonent ma lay saar saam defoon Allahu akbar mu ne annahu moom dafa am annabi ànd na jóge euh, Arafat di dem di dox ànd ak yonent ma lay saar yow ma Arafa bésuma Arafa fa sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam zajran shadiidan yonent bi sallallahu alayhi dégg ay yuuxu ci ginnaaw ah mooy ngir oh, comme bu doon fas ali ali mu dégg yu mel ay ali ak ni ñuy wax ma euh, rek ngir mu gaaw bi mu déggee loolu mu dégg loolu zajran ay yuuxu ngir ngir ngir ngir daal xërtal gëléem gi ngir mu gën a gaaw waaw wa darban dégg tamit ay dóor ñoo ñoo mooy dóor yi dóor gëléem yi ngir mu gaaw wa sawtan lil ibil mu dégg tamit gëléem yi seen kaddu yi ndax bu ñuy dóor gëléem yi dinañ dégg seen kaddu yi ah dóor yi safe fa ashara bi sawti ilayhi yonent bi saa saam gis leen de de tàllal leen loxoom loxoom ak yar bi mu yoroon yar bi yoroon yar bi mu yoroon cravache bi bi mu yoroon ah waqaala mu ne ay yaa ayyuhan naas yéen nit ñi aleykum bis sakina waaw maa ngi leen di dénk ngeen nekk ci dal dal leen bu leen njëkkante di dóor seen gëléem yi di leen di leen rëppataloo ak ñu gaaw di leen soññ ngir ñu gaaw déedéet ngeen xam ne fa innal birra laysa bil idaa waaw mbaax ah, laysa bil isa nekkul ci daw bu gaaw waaw ak yiiw yiiw gi newul mooy yiiw gi newul ci ci ci ci ci ci ci gaaw ci dóor bu gaaw déedéet mooy ne yiiw gi tey gii nii nii suñu dem gii ñuy dem jóge Arafat dem Muzdalifa yiiw gi nekkul kan mooy njëkk àgg ak tamit kan moo gaaw ak déedéet in fa innal birra laysa bil idaa nekkul ci gaawan ak gaaw gaaw dox bu gaaw ak rëppatal géléem yéeka yooyu déedéet waaw di leen sonal ngir gaaw déedéet déedéet moo tax seydna Umar ibn Abdul Aziz ba mu doon xutba Arafa leeraloon na lii radiyallahu anhu nee xalifa mu waxe ko ci lii la ko jële rek mu ne mu ne laysa saabiqu man sabaq ba man sabaqa ba'iruhu wa farasu walakin as-sabiq man ghufira la waaw am <laughs> ah. mu ne moom Seydina eh, Abd kii ibn nu mu tuddati eh, Abd kii Umar eh, ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu al-xalifatu al-xaamis ar-Rashid ah, al-Umawi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu doon xutba ba mu nee xalifa Arafa naan nit ñi laysa as-saabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuhu waaw yéen nit ñi xam leen ne Arafat gii ñuy jóge Arafat gii di dem Muzdalifa jarul njëkkan ci laysa saabiqu man sabaqa ba'iruhu wa faras ki jiit tey ki jiit ci yiw yi ak jege yàlla ak nammu nammu borom bi subhaanahu nekkul ci ki jiit nekkul te nga xam ne mooy ka géléemam wala fasam jiit Muzdalifa déedéet mbir mi nekkul eh waaye jóge nañ Arafa ñu xool kan mooy njëkk mu mel ni course poursuite déedéet foofu mbaax gi newul foofu waaw te kooku même bu dee moo njëkk rawut kooku mooy dem nga ba foofu jàpp na yaa njëkk ñëw mais fa yàlla yow njëkkoo waaw walakin as-sabiq waaye li am dëgg dëgg dëgg lii rekk am mooy dëgg dëgg as-sabiq ki jiitu man ghufira la mooy ki nga xamante ne de ba muy jógee musda arafaat di dem muzdalifaat ba mu fay àgg muzdalifa fekk na buur yàlla jéggal ko ay bàkkaaram kooku mooy ki jiitu ku kii jiitu woo même bu dee ne fëgg nga ay yar sa géléem wala saw fas wala sa oto daw cent à l'heure sa waay teel agsi naan voilà comme ça je vais je suis on est seul les premiers à ce qu'on va faire on va nag bon on regarde on va choisir notre emplacement cette nuit loolu noonu yow rawoo ah rawoo waaw al fadlu al xayru kullu al xayri fii fi'li rasul fii fi fii lan lan la al xayru kullu al xayri fii fii fi'li wa sharru kullu sharri fii xilaafi waaw yiiw lépp giiw mu ngi ci jëf gi yonent bi alei salaam def te nit ñi ba mu gisee ñuy gaaw da leen ne aleykum ayyuha nnaas aleykum bissakina fa inna al birra laysa bil kon nag kon eh, dañ ciy xame ne kon yonent bi alei salaatu salaam ah kon wàcc na waaw diggante diggante Arafaat ak Muzdalifa wàcc na fa def na escale fenn pour tuur ndox jàpp jàpp gu gaaw après demaat moo tax al imaamul Buxaari def baabu nuzuuli bayna Arafata wa jamaa baabu buntu an wàcc est-ce que bayna arafata wa jam diggante arafa ak jam mu indi xadiisu seydna usaama bi seydna mawlaana ibn abbaas jële ci moom mooy biñ jël sànq mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haythu afaada min arafatin maala ila ash-sha'bi fa qadaa haajatahu fa tawadda fa qultu ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam atusalli fa qaala as-salaatu amaamak waaw waaw nee na ma wax yonent bi aleyhi salaam kon damaa ànd ak moom Seydina Usaama bañ jógee fële man la supporté woon Arafat ñu ñëw ba ci xurwa mu wàcc après mu jàpp ma ne ko mais yonent bi aleyhi salaatu salaam da ngay julli mu ne ma déedéet as-salaatu amaamaka julli mu nga sa kanam kon kenn du julli Arafat timis kenn du ko fa julli même bu dee fa la fekk. moo tax Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu noonu la doon def xam nga rek Mawlaana Ibnu Umar moom bu kenn yaakaar mu def leneen <laughs> waaw <laughs> ah, waaw moo tax Sa'id ibn Jubayr radiyallahu nee na dama ànd ak Seydina eh, Ibnu Umar radiyallahu anhu bi ñu demee mais ñu dem dem dem ba àgg euh, fekk ñu jóge Arafat di dem Muzdalifa mu ñëw ba ci xur woow benn xur daal <laughs> ah. nee na mooy xur wi nga xam ne nag xulafaa uy alladhi yusalli fi al-xulafaa al-maghrib daxalahu ibnu umar fatanaffad ah fiihi thumma tawadda'a wa kabbara fantalaqa hatta jaa'a jam'an fa aqaama fa salla al-maghriba fa sal fa lamma sallama qaala as-salaa thumma salla al-ishaa al imaam euh, Ibn Jubayr mu ne dama ànd ak Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu mooy taalibe euh, ñun ñëpp say sëriñam lañ mais Mawlaana Ibn Abbaas la ginoon a taxool moom Seydina Sa'iid ibn Jubayr mu ne dama ànd ak Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu ñu ñëw ba ca xurwa foofule jóge Arafaat xurwa nga xam ne fa xulafaa uy jullee euh, timis mooy xulafaa Banu Umayya mooy ñi ne woon xalifa après mooy waa banu umayya biñ yoree nguur gi yor xilaafa bi daf ci am ci seen mooy rek ni nga xam ne lu bari dañ koo soppi woon saxaaba yi di dund gis ko mais doo ñoon def ni ñuy def lu dul ci loo xam ne contrainte mënuñu def leneen lu dul ngir bañ indi division ñoom dañoo mujj foofu xur woowu yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wàcc tuur ndox ñoom ñu fay jullee timis moo tax mujaahid ne woon waaye mais yéen moo tax mujaahid ne woon mais mais mais mais yéen yéen daal yéen daal non Ikrima Ikrima Ikrima doon wax naan yéen yéen lii yonent bi aleyhi salaatu salaam jàppe woon ko foo xam ne mooy ba mu fi rombee dafay tuur ndox yéen ngeen ñëw jàppe ko li nga xamante ne mooy jullikaay pour wane ne d'accordul ci affaire bi lan lu tax xalifa yi di def lii na ko doon Ibnu Omar pour wan leen ne man d'accorduma ci lii mooy bu moom bu de toute façon mooy du fa woon julli comme ñoom mu ne mu wàcc tuur ndox jàpp dem ba Musdalifa mu jàppaat daal di julli timis après mu ne gée ñu julli gée mais julliwul timis ne mooy gis nga loolu laa doon wax ne amul ñii ñooy njiit yéeg ñooy kilifa yi diine yéeg ak tamit yooyu ñoo yor nguur gi wala boog ñoom ñoo fi ne seen kër lañ xame woonu ngi yiw waa Banu Umayya ñoom lañ xame woonu ngi yiw ñoom Seydina Ousmane Ibn fan nooy fanañ ci ñoom lañ bokk ñoom Seydina Muawiya ñoom Seydina Abu Sufyan ah saxaaba yu bari yu màgg ci ñoom lañ bokk mais ñi nga xam ne ñoo yoroon xilaafa gi après ñoom mooy ñi yoroon xilaafa gi ci ñoom ci seen sët yi ñenn ñi ci ñoom mais dañ doon ñëw di julli foofu di fa jullee timis loolu nag du sunna sunna mooy timis kenn du ko jullee ci yoon wi ci xur woowu fi ñu ko jullee mooy Muzdalifa moo tax Mawlaana Ibn Umar yoonam newu ci woon moom li mu doon def moo moo tax am na benn riwaay waa ji da ne <laughs> waa ji ko doon tëyal géléemam bi mu dafa ñëw ba foofu mu wàcc waa ji ne leen gis ngeen sama sëriñ de muy Mawlaana Ibn Umar xam nga lu muy def day tuuri ndox de tuuri ndox lay defe waaw <laughs> waaw day tuuri ndox fële ngir ne yonent bi alayhi salaatu salaam defoon na ko lool loolu lay defi de bu kenn yaakaar ne leneen a tax mu wàcc <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu <laughs> waaw waaw moo na al Buxaari indi na ko tamit ci bunt boobu baabu nuzuuli bayna Arafa wa jam ah mu ne kaana ibnu Umar radiyallahu anhumaa yajma'u bayna al-maghrib wal bi jam' ghayra annahu yamurru bish-shi'bi bish-shi'bi alladhi akhadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa yanqu fa yadkhulu fa yantafidu fa yantafidu lu ma waxoon sax yatanafad non fa yantafidu wa yatawadda'u wa la yusalli hatta yusalli bi jam' moom Mawlana ibn Umar radiyallahu anhu <clears throat> da doon kaana Abdullah moo Abdullah radiyallahu anhu eh, da doon dajale diggante timis ak gée bi jam'in fi nga xam ne mooy Muzdalifa ghayra annahu sauf que moom yamurru bi shi'bi mooy Muzdalifa la ko def bu rombee xur woowu alladi bi nga xam ne axadahu rasulullah fa la yonent bi alayhi salaatu salaam wàccoon fa yadxulu dafay dugg tuur ndox tañ daldi daldi kii wa yatawadda après mu jàpp wala yusalli hatta yusalli bi jam du fa julli nag fekk lu dul jam kon nag mu ngi noonu <coughs> kon nag affaire bi lii la lii mooy sunna kon jàmm lan lañ jàng tey mooy ne kon Arafat kenn du fa julli guddi Arafat foofu kenn du fa julli timis te boo fa jógee ndànk la ñéppi dox moo xam oto nga yor moto nga yor lu ngeen yor bu leen rëbb bu leen bu leen accélérer de waaw bu leen ak seleere daw leen ndànk bu dee nag yow ab kaar nga dugg manoo ci dara waa ji accélérer Eh, ngeen ne ko nga man nga nekk ci wetam man ko ne man ko ne sawaay bàyyil sa ak accéléré bi da ngeen koy wax ne ko tee ngaa daw ndànk rek ndax sunna mooy as sa alaykum as-sakinata as-sakina bu ne waaye waaye yow yow ku la sama dawal lu ciy sa yoon bu dee wolof la wala sax mu xool la ba xool la nga ba gis ko faalewu la mu leer ne kii moom mooy yow sama yoon newu ci bu boobaa yow nga fas sa xool ne man de bu doon maa yor bi doon naa daw ndànk yàkka doon daw ndànk yéen a yem waaw ndax lool nga man lool nga manoo leneen waaw manoo leneen kon kenn du fa julli te ci yoon wi yonent bi aley saatu salaam wàccoon na fa loolu nag le fait que Mawlaana Ibn doon ko def ndax yonent bi aley saatu moom la def loolu day won ne loolu mooy mbiru salaf yi newuñu woon naan ay lii nii bon lii day wone ne affaire bi est farata la est incha allah béykat mooy loolu daal mooy li gën te loolu la doon de waaw waxuñ nag ah ku ko manul it manoo ko waaw léegi nag bii di ñëw incha li ñuy gis dañuy gis kon bi mu agsee Muzdalifa wax nañu na xadiis yi wax nañu dafa julli ñaari dafa julli timis après mu julli fa géeyee am na am na buñ gis sànq na ne ba dafa julli. timis summa anaaxa kullu insaanin ba'ira nit ku nekk daldi dindi yësal géléemam daanaka kon mooy bi ñu agsee Muzdalifa li ngay njëkk a def mooy julli timis mooy dañuy noddu nag waaw te fii dinañ ñëw tamit ci masalaam est-ce que dañuy noddu ñaari noddu iqaam ñaari iqaam wala benn noddu kese iqaam benn iqaam yooyu yëpp insha allah nañ fi ñëw buñ ñëwee nag Muzdalifa léegi almabitu bi Muzdalifa tamit ci biir di ñëw lan mooy àtteem ci sharia est-ce que la est-ce que ruknu la mooy ponk la ci aj gi wala boobu dañ koo sopp wala waajib la ku ko bàyyi da ngay rendi dara yooyu yëpp insha allah dinañ ko gis ak tamit yi nga xam ne ñooy ci tegu insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala